radiyallahu taala anhum wa ardaahum bi sadaq ala sadaq mu daldi leen soññ ngir ñu saraxe génn li nga xam ne mooy li ñu am ngir participer ci effort de guerre bi li ghazwir Rum gisoon nañ ne am na ñoo xam ne tàmbali woon nañu bi ñu amul dara lu ñuy joxe ñu ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam ngir laaj ko bu leen mënee yépp daldi leen jox luñ waram luñ mën a war ngir bokk ci xare bi fekke ko ak moom aleyhi salaatu wassalaam waaye comme al ash'ariyun ak ñi imaam ibn Isaaq tuddoon juróom-ñaari nit ñooñu la te ñu gisoon seen tarjama jeexaloon ko ci jotaay bi weesu te ki ko tëjoon di Seydina al Irbaad ibn Saariya al Fazaari wala Sulami radiyallahu taala anhu wa ardaa ñu ginoon leen a xam ci al Baakuun ñi nga xam ne ñooy jooykat yi alquran di wax ne wala ala alladina ida ma atawka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum caley tawallaw wa acyunuhum tafiidu min addamci xasanan an laa yajiduu maa xam ne amuñ woon dara waaye ku meloon ni seydina Ulba ibn Zayd radiyallahu taala anhu moom saraxewoon na deram ba aleyhi salaatu wassalaam yëgal ko ne ko sa sarax googu nangu nañu ko e, inshaa allahu taala ñu waroon a gën ci lancé boobu ba léegi wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxuthu aw yaxuddu bi sadaqa mu ngi soññu nit ñi ngir ñu daldi joxe di leen soññ ngir ñu daldi joxe ah, fuqaraa yi daal di jóg ñoom it ku nekk ak la nga am ndax laa yukallifu llahu nafsan illaa ma aataaha ndax buur yàlla moom du teg du togg jëf kenn lu dul selon lam la jox li wolof njaay naan ku ne la nga am ngay dugge marché kon aleyhi daldi yëgle noonu daal bi mu ko yëglee kon gis ni nit ñee ngi ñëw ku nekk ak li nga dikke eh, mu am ñoo xamante ne nii daanaka jullit ñi képp koo xamante ne ni amoon nga dara rekk indi nga la nga am daanaka ku nekk la nga indi rekk la nga yoroon amu yaa ngi doon fexe di indi li nga xamante ne nii moom nga am foofu la sa manin toll ku mel ni imaam al-Waaqidi zakara bi sanadin da'if mu ne seydna omar seydna abu bakr seydna omar radiyallahu anhum ak ñoom seydna abdurrahman ñoom eh, saxaaba yooyu daal dinañuy joxe ku nekk ñëw na joxe waaye dañuy gis ne loolu même bu dee sanad bi wérul loolu moom c'est impensable que mu bañ a demee noonu waaw c'est impensable ash-Shaykhaani bañ a joxe ci loolu alors que Yonent bi alayhi salaatu di laaj ci loolu waaw moo tax même bu dee sanad bi wérul mooy dañ naan loolu moom c'est loolu moom c'est ça pas se passer autrement waaw manul woon a pa manul leneen warul woon a mën a xew lu dul lool Seydina Abu Bakar radiyallahu mi nga xam ne moo jël alalam yépp jébbal ko aleyhi salaatu wassalaam kooku lu mu mas a am njabootam alalam ba boppam lépp yonent bi aleyhi salaatu la ko jébbal kon kooku moos c'est inimaginable ñuy laaj ñuy laaj euh, ngir def effort moom joxewul même bu dee sanadu imaam al bi wérul cité na nag ñaata la ku nekk joxe ay ñoom Seydina Omar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anil jamii ah. mu am ñeneen ñoo xam ne ci way ñàkk ñi dañoo joxe li nga xamante ne nii ñoom lañu am sono li ñu am comme li nga xamante ne muy saxaaba bu ñu naan abu aqil seydina abu aqil muy abu aqil muy abu aqil tuddoon abu aqil al ansaari radiyallahu anhu turam nag boroom xam-xam yi dañ ci wute turam boroom yi dañ ci wute ci wute yu xaw a bari ndax am nañu ne alxusxaas la tuddoon alxusxaas la tuddoon am ñu ne déet alxubxaab alxubxaab alxubxaab am na sax ñeneen ñu ne déedéet déedéet ah tudduloon noonu ku mel ni ibnul kalbi dane turam abdurrahman ibnu bayhaan la tuddoon bokkoon min bani asad moom abu aqil am ñeneen ñu ne déedéet abdullah ibn abdirahman ibn saalaba ibn bayhaan noonu la tuddoon waaye loolu lépp daal wuute la boo xamante ne li leer daal mooy abu aqil bi moom siiw na te loolu lañu ko xamee al ansaari radiyallahu taala anhu ah, moom nag imaam ibn mas'ud radiyallahu anhu tudd xadiis bi xadiisu imaam ibn mas'ud bi nga xam ne moo nekk ci saxiixu imaamul buxaari raxmatullahi alayhi te masoon nañu tudd xadiis bii boo fàttale ko bi ñuy gis mais yàgg na parce que euh, kiñ doon gis tarjamaam la moo tax loolu da nga koy dégg xam ne yàgg na boo fàttale ko muy Seydina Abdurrahman ibn Awf ndax nettaleem dafa lëkkaloog lenn ci nettali Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu wa arda ndax Seydina Abdullah ibn Mas'ud ci day nettali ne lamma umirna bis sadaqa rawaahu ash-shaykh amiirul mu'miniin imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi fi kitaab at-tafsiir fi tafsiir suuratu aali Imraan no suuratu Baraa voilà <laughs> mooy suuratu Tawba kitaabu tafsiir suuratu Baraa Seydina Abdullah ibn Mas'uud mu ne lamma umirna bis sadaqa kunna nataxaamal fa jaa abu aqil bi nisfi saa'in wa jaa insaanun bi akthara min mu ne bi nga xam ne dañ ñoo digal ñuy saraxe abu aqil de radiyallahu dafa dikke bi nisfi saa indi li nga xam ne mooy moitié wu saa saa xam nañu ko mooy ni ñuy génn muddum koor saa mooy arbaatu amdaan mooy ñeenti tibb yoo xam ne tout wax ko <laughs> nit koo xam ne ku yemamaay la bu ubbee loxo yi mel ni kuy ñaan taf tafale leen taqale leen tibb li muy tibb suukar wala ceeb wala cere walla yu mel noonu wala blé du ko feesal lool waaye du ko du du du du du du day yem waaw mu sotti ba ñeenti yoon lool mooy saa mu ne Abu Aqil daal di indi li nga xamante ni mooy saa nisfu saa ngir joxe ndax lool la am wajaa insanun bi akthara min am keneen koo xam ne dafa indi lu ëpp lii fa qaala almunaafiquuna naafiqiina inna allaha la ganiyyun an sadaqati haadaa wa maa fa'ala haadaa al-aaxaru illaa riyaa'an al-iyaadu billaah naafiqiina ñoom joxewuñu de di joxe la naafiq gis ngeen gaa yi joxe fi dara ñoom tal nañ leneen yuthabbituuna an-naasa an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fexe di def le tout ngir nit ñi bañ a ànd ak yonent bi alayhi salaam ci xarem bii mu jëm xam nga ne kooku moos kooku kooku kooku du joxe dërëm ngànt façon ngànt bu ne ñu joxe ko mais joxewuñ gaa yi joxe Seyna Abu Aqil indi ah bi nisfi saa mooy deux mudd kon mu ne bon ñu ne keneen joxe lu ëpp loolu ñu ne kanta kii moom abu aqil moom nisfu sa'am bi inna allaha la ghaniyun an sadaqati hada waaye xam ngeen ne buur yàlla doyewul saraxu kii bi dara kii nii nisfu sa'a lay jox boroomam kii moo kii moo kii moo ngottu amul dara lu muy def ngir yàlla lu dul nisfu sa'a lay joxe buur yàlla doyewul dara inna allaha ha la ganiyun an sadaqati hada wa ma fa'ala hada kanta waajee nag joxe lu bari moom moom moom xam nañuy mbiram moom mu bi nekk di fontoo kenn demes ka nañ ko ñun naafiqi wa ma fa'ala hada al aaxaru illa riyaa kanta sawaay mais moom lu bareem lee mu joxe bëgg bëgg ngistal kese tax mu joxe lu bari ndax xam na ne bu joxee lu bari nit ñi tagg ko ko wax ay mbiram ay diw de tey lim joxe lool rek ka tax mu joxe ngistal bëgg ni ñu gis ko mais sinon du tus defu fi dara naafiq yi ñoo yées ñoo yées waaw mais yow joxewoo mais tey ngaa fii mu eh, imaam at-Tabari bi imaam at-Tabari rahmatullah alayhi ci tafsiru at-Tabari rahmatullah alayhi <laughs> mu ne foofu nag dafa tudd xam nga fële joxewul euh, riwaay Seyna Abdurrahman ibn mooy bu Seyna Abdullah ibn Mas'ud inda Sahih waxul ki joxe lu bari mooy kan mais loolu borom xam-xam yi dañu nootal ne kii la Seyna Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu te yeneen riwaay da koy wane moo loo tax nag ñun ci lañ ko gise woon ci bi nga xam ne ci lañ doon def tarjama Seyna Abdurrahman ibn Awf te gisoon nañ lii waaw mu ne <coughs> ah, moom imaam at-Tabari jaa Abdurrahman ibn Awf bi nisfi maali wa aqbala rajulun min fuqaraa'i al-muslimiin min al-ansaar mu ne Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu dafa ñëw dëgmal ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam <coughs> bi nisfi maali alalam la jël xaaj ko ñaar bu doon deux la yor mu jël un milliard indi jox yonent bi aleyhi salaatu salaam bu doon cinquante millions mu dóor ko ci digg bi vingt vingt cinq <coughs> millions hein mu ñëw daal koy jox <coughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam wa aqbala rajulun min al-fuqaraa min fuqaraa'i al-muslimiina min al-ansaar yuqaalu lahu al-Huthaas Abu Aqiil mu am kenn ci fuqaraa yi way ñàkk jullit ñi ku ñëw te bokk ci waa al-ansaar ñu koy woowe al-Huthaas wax nañ la dañu wute ci turam ñii nee nañ ñii la tudd ñee nee nañ leen Abu Aqiil muy Abu Aqiil mi radiyallahu anhu fa qaala mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam bittu ajurru al-jariih alaa saa'ayni min tamr fa ammaa saa'un fa amsaktuhu li'iyaalii wa ammaa saa'un fa haa huwa haa fa haa huwa haadaa mu ne moom alxusxaas di abu aqiil radiyallahu anhu bokk ci way ñàkk ñi ci muhaaj ci fo ansaar yi ñëw ne yow daw yàlla li man de dama fanaane <clears throat> di ñoddi ay buum waaw mooy di wommat ay gëléem mooy dama liggéey guddi gi yépp waaw ngir am lii ngir am lan sa'ayni min tamr <clears throat> ñaari saa ci tàndarma ñaari saa tàndarma loolu dañ ciy jàng ne kon façon contrat liggéey bii dagan na mooy lan al al al ijaara waxoon nañ ko ci bi ñuy gis les transactions commercial parce que loolu njaay lañ doon wax dugguñ woon mais am na luñ ci junjoon façon contrat yi nga xam ne ñoo baax ak contrat yi nga xam ne du baax <coughs> waaw mooy bii mu def nga xam ne mooy déggoo damaa liggéey guddi gi bittu ñu xam ne kon mooy am na heure bu ñu xam ci lay liggéey ñu fay ko lan sa'ayn min tamr ñaar mooy leer na mooy contrat yi noonu lay demee bala ngaa tàmbali lañ naan la lii nga ciy am mais doone liggéeyal boo ñëwee ñu xool déedéet déedéet ndax loolu yow loolu ma jaxaala da cay am xamuñu ñaata lay fay ñaata nga koy fay lool kenn xamu ko te loolu day yàq transaction day yàq contrat bi waaw kon ci kaw loolu man man naa ne euh, man daal ku ma toogal sama boutique bii laa bëgg six heures de temps weer wu ne bés bu ne weer wu ne ma fay ko mille euros loolu dagan na bu ngeen d'accord mu d'accord loolu contrat boobu baax na waaw man daal sama tool bii laa dugg ku ma ko bayal ci nawet bi waaw tey lay commencer bés sàngam ba bés sàngam ma fay ko soixante ma fay ko soixante-quinze ma fay ko soixante-quinze mille kooku noonu loolu baax na mais bi baaxul mooy contrat yi quarante-deux yépp taximaan yeeg yooyu yi ga en tout cas li ñu dégg ne noonu la def wala camionneurs yi te suñum réew nga ne aywa <clears throat> yow super bi wala njaganjaay bi man li ma la laaj mooy indil ma cinquante mille par bés lu ci des yaa moom lu ci tegu yaa moom loolu noonu contrat yu mel noonu xaraam baaxul mais lii Abu Aqil def lii moo baax mu ñëw kon wax loolu alayhi salaatu wasalaam ne ko nag fa amma saa'un benn saa bi de ci saa'u tàndarma yi de fa amsaktuhu li yi sama njaboot laa ko téyal wa amma saa'un fa huwa fa haa huwa haadaa mu ne ko bii nag moom laa indi ngir participer ci sarax bi fa qaala almunaafiquun munaafiquuna yi ne in kaana allahu wa rasuluhu la ganiyayni an sa'i abi aqil naafiqiin moom xoolal abu aqil moom moom kenn ginu koo départ xam ngeen ne moos in kaana allahu wa rasuluhu xam ngeen ne buur yàlla subhaanahu wa taala ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam la ganiyayni soxlawuñ daan doyawuñ tus an sa'i abi aqil sa'i ba doon abu aqil moo neex ni tàndarma kii ruusal sax bi buur yàlla doyewu ko dara léegi nga ne mais nettali bii lan moo may wane Tabuk la ñu ne la <laughs> c'est bien c'est bien ça c'est une c'est question euh, imaam at-Tabari rahmatullah dafa solo ci yoonu Yahya ibn Abi Kathir Yahya ibn Abi Kathir la yustataa'u al kenn du am xam-xam saay bi raaxatil jismi jasad waaw foog seen nooy yaram wu nooy kenn du am xam-xam buy miser ci ay ndongo yoo gis ñi nga xam ne lu fu lu nooy kese ut xam-xam jaru leen ñaq jaralu leen dara ñooñu moom bul ci ñoom waaw moom Seydina Yahya ibn Abi Kathir moomale ci yoonam la imaam at-Tabari rahmatullah alayhi solo ah, mu jaar ci sëy mu dem ba ci Seydina Qataada naka noonu imaam Ibn Abi Haatim ci yoonu al-Hakam ibn Abaan an Ikrima mu jële ci Ikrima mu ñu ne ah, wa hassa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala sadaqati ya'ni fi ghazwati Tabuuk fa jaa Abdurrahman ibn Awf bi arba bi arba'ati alaaf fa qaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam maa lii thamaaniyatu alaaf ji'tuka bi nisfihaa wa amsaktu nisfahaa fa qaala baarakallahu laka fiimaa amsakta wa fiimaa a'tayta wa tasaddaqa yawma'idhin Aasim ibn Adiy bi mi'ati wasqin min tamr wa jaa'a Abuu Aqiil bi saa'in min tamr Seydina Ikrima ak Seydina Qataada rahmatullah bi sanadin mursal ñu ne yonent bi alayhi salaatu keroog Tabuk laata ñuy dem wa hatha rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam ala sadaqa yonent bi alayhi salaatu salaam daal di soñ ñu nit ñi ngir ñu joxe sarax génne indi li ñu am ngir effort de guerre bi ndax ñay war gëléem yi bu ñu amee gëléem ak fas dañoo soxla lekk waaw kay mu ne léegi nag bi mu bi mu soññee nit ñi mu ne yaani fii ghazwati Tabuk maa ngi ci jublu fan ci ghazwatu Tabuk voilà mhm. ci ghazwatu Tabuk mu ne fa jaa Abdurrahman ibn Awf Seydina Abdurrahman ibn Awf ah daal di ñëw indi bi arbaati alaaf indi quatre mille moo xam cay dërëm wala cay or en tout cas lum ci bari na parce que dinar mooy environ deux cent cinquante euros benn dinar parce que pièce or la mooy équivalent wu tey environ entre deux ak deux cent mu andi bi ak quatre mille fa qaala mu ne ya rasulallah moom seydna abdirahman ibn awf hakaza fa tamma ibn awf <laughs> yeneen moom la kaala woon inna al-amaa'ima min fihrin wa ixwatihim qad bayyanu sunanan linnaasi tuttaba'u allah allah allah non non nag yooyu dañu neex quoi yooyu moo tax poésie <laughs> non lu neex la lu neex la lu neex la lu neex la lu neex la waaye bon <laughs> man moom liir ko laa ci xam liir daal waaye buur yàlla dogalawul ci man ma man di wax ay fu ay ay ay waaw eh, léegi kon moom moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di woon kaala moom Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ko hakka daanaka nii fa amma del del del del del amaama dee ko kaala yab na awf nii la waaw ndaw ndaw jaloore waaw <laughs> léegi euh, mu ne mu indi quatre mille ne yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam man de damaa yoroon kaa huit mille laa yoroon indil la mooy dama ko xaaj ci digg indil la quatre mille yi mu indil la xaaj bi bàyyi fa xaaj bi ngir sama njaboot yonent mi alei saatu salaam ne ko baarakallaahu laka fii ma ak am sakta wa fii ma atay yal na buur yàlla barkeel la ci li nga joxe waaye it yal na la barkeel ci la nga téye ngir sa njaboot Allah léegi mu ne wa tasaddaqa yawma idin Aasim ibn Adi Aasim ibn Adi daal di joxe moom it bi mi ati wasqin min tamr Aasim ibn Adi daal di joxe cent wasq wasq mooy wasq al wasq was comme ni ñuy bind wasaqa waaw wasq voilà que siin bi da nga koy sukun wasq min wasq mooy élément de mesure la mooy liñ la waxoon sànq loolu mooy wasq yii kon li joxe bari na de mi wasq min wajaa abu aqil bi sa'in min tamr abu aqil nag indi saa min gaay daal di koy dugg waaw <laughs> ah. allahu akbar gaa yi daal di koy dugg moo tax am na riwaay seyna abu hurayra radiallahu taala anhu nekk ci musnadu bu imaam al bazaar rahmatullah aleyhi mu ne eh, muy omar mu jaar ci yoonu omar ibn abi salama an abdirahman an abihi Ah, Omar ibn Omar ibn Abi Salama ibn Abdirahman mooy Salama ibn Abdirahman ibn Awf ah bokkul ak sa ah, Abdirahman Kële Salama ibn Abdirahman kii mooy ibn Awf ah eh, muy doomu Seydina Abdirahman ibn Awf mu jële ci baay ji ah non non Salama. Omar ibn Abi Salama Omar moo jëlee ci baay ji Abi Salama voilà taalibe Seydina Abdu Abu Hurayra bu mag loon moom di euh, Salama ibn Abdurrahman ibn Awf mu jëlee ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha an ab'atha ba'than mu ne yonent ma lay saar saam dane saraxe leen parce que hein euh, man damaa bëgg a yónnee benn armée mooy dama ci bopp xare ci la Seydina Abdurrahman ibn Awf indi ne man de am naa arbaatu alaaf indi deux yi indi lële mooy en ci bëgg wax mooy ne xaaj bi la indi alalam mu ñaanal ko mu am benn waaye minal ansaar ñëw kooku nag lañ ne mooy Abu Aqil mii léegi nag bi mu waxee lii dinaa fekk yéen ne mo inna allaha moom de façon buur yàlla ne kii daantu kii maa axraja haula yi kanta seydna abdurrahman ibn awf moom dañ ko wax lu leer ni yow moom de façon ak gaa mel ni moom joxe lu bari dara maa axraja haula sadaqatahum illa riyaan wa abu aqil fa innama jaa bi sa'in li yuzkara bi nafsi wallahu akbar <laughs> ñoo ñi <laughs> ñu ne mais Seydina Abdurrahman ibn Awf alalam ju bari ji mu fi indi nii ji lu muy jaay nii mais kii day gis tël quoi quant à Abu Aqil fa innama jaa moom dafa indi saa am xam nga ne saa jar fi dara quoi li yuzkara bi nafsi rek ngir ñu koy tudd naan ah Abu Aqil ngir dara kii moom moom xam nga buur yàlla doywul dara léegi nag bi lii nii fa nazalat su suñu boroom wàcce aay yooyu ci suuratu ci suuratu tawba waaw alladina yalmizuuna almutawwi'ina fi sadaqaat walladina laa yajiduuna illaa juhdahum waaw suñu boroom wàcce aaya yooyu allahu akbar ñu mu ne leen fa yasxaruuna minhum saxira allahu minhum wa lahum alim mooy ñu naan suñu borom ne <laughs> alladina mais xoolal ma gaa yi nga xam ne rek muy naafiqi alfaadixa waaw mooy saar boobu wuññi na seen seen seen seen seen sutura gaa yi nga xam ne yàlla misuuna ñooy dugg di am gàddu yu ñaaw yu ñuy wax ñi nga xam ne ñoom defuñ dara ba pare ku joxe ñu ŋàññ la allamzu ak seen làmmeñ ak seen seen seen almutawwi'ina ñi nga xam ne kat dañuy saraxe uniquement ngir buur yàlla waaw ñoom amul fenn fu ñu sukkandikoo dañoo jël li ñu am di joxe uniquement ngir buur yàlla subhaanahu wa taala defuñu ko parce que pour ça déedéet déedéet loolu lépp defu ko noonu ñoom dañ koo def li wajhillaahi tabaaraka wa taala yi nag ne waa yow eh. lii yépp ay caax yii yépp lii lépp ay caaxaan la suñu borom ne gis nga ñooñu ñooñu di ŋàññ tuutal di doyadal di wax wax yu ñaaw ci ñi nga xam ne kat li ñuy def defuñ ko lu dul ngir yàlla walladina laa yajuduuna illaa juhdahum ñi nga xam ne ñoom man lu seeni effort amuñ mooy vraiment li ñu joxe presque manoon nañ ne ñoom manoon nañ koo soxla ko parce que genre Abu Aqil bi mais pour rek yiiw buntu yu ubbeeku na man buur yàlla teguma lu ma manul li ma man mooy fexe naa guddi gi liggéey naa ba am ñaari saa benn bi naa ko téyel sama njaboot benn bi mu indi ko fii mais ñooñ nga xam ne trouvé wuñ lu dul seen kattan seen coono yu ñu fournir ngir am loolu ngir man koo saraxe ngi li wajillaahi tabaaraka wa taala gaa yi di leen ŋàññi di leen wax wax yu ñaaw suñu boroom ne fa na minhum ñu leen di ñu leen di ñaawal naan eh inna allaha wa rasuuluhu waaye la xam yeey ni waaye xam ngeen ne waaye am sadaqati abi aqil waaye aw aqil mii day font waa ah xam ngeen ne buur yàlla soxlawul sa sa sa sa yi dara waaw <laughs> waaw ba pare yi ña kantaa ñële ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf ñu ne ñu tuumaal leen yàlla la Seydina Abdurrahman ibn Awf lañuy tuumaal gistal kat nee nañ ko dañuy gistal waaw suñu boroom ne saxira allahu minhum walahum adabun alim ñooñu la buur yàlla ndax aljazaa'u min jinsil amal li ñu def loolu leen buur yàlla di def walahum te dina leen ñeel adabun mbugal alimun bu di xaar na mbugal mu tar bu leen di xaar waaw allahu akbar mooy gis nga naafiq yi mu gis nga mooy kenn du mucc ko waa ci seen làmmiñ yi moo ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Kathir ci bi muy shara kii bi ci tafsir bi mu ne wa hadhihi aydan min sifaati almunaafiqiin laa yaslimu ahadun min aybihim wa lamzihim fi jamii al ahwaal hatta jaa ahadun minhum bi jaziil qaalu hadha muraa'in i muraa'in wa in jaa bi shay'in yasir qaalu inna allaha la ghaniyyun an sadaqati hadha mu ne al imaam al xaafiz ibn kathir tey pàcc yi bidaaya wal nihaaya de bul foofu bul foofu waaw ma tafsir bi te <laughs> suuratu tawba mu ne wa haadihi aydan lii bokk na min sifaatil munaafiqiin mooy gis nañ naafiq yi liñ fi defagul ah waaw gis nañ liñ defagul seen ngànte ñu ut seen façon jàkk bañ def di jaay nit ak mbaax yooyu yëpp ba pare di décourager loo nit ñi naan leen laa tanfiru fil har waaye yéen fu ngeen jëm ci tàngoor wi yéen lan moo leen dal lu ngeen di gaawtu bay lu ngeen di gaawtu bay daanu lu leen dal toog leen fii ci kër yi ngeen di dem ci tàngoor wi di xeex ak ñoo xam ne moo seenum sëqata leen man ñu naan déet moo tax imaam al-Hafiz ibn Kathir mu ne e, lii ci seeni lii nii alquran di wax nii alladhina yalmizuuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum 'adhabun alim mu ne lii ci ci ah ci lii ci jikkoy naafiqi la boo laa yaslimu ahadun min 'aybihim wa lamzihim kenn daanaka kenn du mucc noo ku baax ku ne doo mucc jamais doo mucc ci seen ayibal yi ñu lay ayibal ak ni ñuy lay ayibal di la sikkal walamzim ak yu ñaaw yi ñuy wax seen làmmiñ yi xam nga lii xam nga lii sa ñaaw nit ku ñëw di joxe yàlla rek tax nga ne ko waa ji ay yow kaay day gis jël waaw kàntaa këre moom na topp na li xam na ne lii moom dala ko borom bi doyawul quoi mel ni ñoom ñoo taxaw ñoo xam li borom bi di d'accord ak li li ko li muy gërëm ak lu mu dul gërëm mu ne ñoom lii la de kenn du mucc ci ñoom fii jami'il ahwal mais ci ci ci ci état yi ba ci jamono yépp loo man di def naafiq yi dinañ la taakle yow yow miy def lu baax mu ne xattaa ba sax walal mutasaddiquuna yaslimuuna minhum même ñi nga xam ne dañuy joxe seen alal ah même ñooñu noonu même ñooñu noonu muccuñ ci ñoom te kat waaju tëye xam nga lu ñuy wax waaju aka nay diw moom ba ñuy ba ba ñu laajtee au mu joxe am na ko de mais joxewul dara te taxul mu téye ndax al buxlu wa shu nay rek nay abaar mooy xoolal mais ñoom la moo tax naafeq bu moom moom mooy modèle bi waaw te loolu mooy koy faire vivre quoi le fait muy wax ci ñeneen ñeeg di leen doyadal ak suufee la ku téye ñu ne waa ji dafa nay boo joxee lu bari ñu ne waa ji day ngistal bu dee lu tuuti la ñu ne la waaye yow xam nga ni sa lii moom waroon nga koo rus a génne quoi lii moom waroon nga koo rus a génne sincèrement waroon ngaa su waroon ngaa rus a joxe nag dërëm waa eh, tàllal la malaan mi jàkka ji dara loo ciy def dul ay weccat yu xonq ci biir mu ne xoolal xatta walal mutasaddiquuna yaslimuuna minhum même ñi nga xam ne ñooy génne seen alal. bazlu amwaalihim fi sabilillah même ñooñu noonu di julli seen alal ci yoonu yàlla même ñooñu muccuñ ci ñoom in jaa ahadun minhum bi maalin jazil bu kenn ñëwee indi alal ju bari te duun xaalu ñu ne hada mura'in kii moom day gis tal li ñu wax sayyidina Abdurrahman ibn Awf wa in jaa bi shay'in yasir bu bu keneen ñëwee wala même personne bi bu indeedu tuuti xaalu inna allaha la ghaniyyun an yàlla doyewul dara li nga xam ne mooy ah saraxu allahu akbar allahu akbar naafiq yi kon gis nga ah lii lañ fa def de lii lañ fa def kon sëy naa bu waqile lii nii moo dal coow am na nag ñu ne ku mel ni ñoom imaam al-Haafizul Hajar moom ni gisee nettali xam nga benn bi na ne nisfu saa la indi beneen bi ne saa mu ne amaana mbir yi dafa wuute waaw voilà moom noonu la ko gise mais amaana insha allah muy benn bi rek waaw amaana muy benn bi rek wallahu taala alam kon loolu lañu am ci tarjama seydina abu aqil alxutxaat wala alxubxaab al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi li mu waxoon sànq eh, ci Seydina Abu Bakar ak yooyu radiyallahu mooy xadiis bu wër boobu nga xam ne bi Seydina Omar ne bi yonent diglee ñu joxe moom mu ne tey moom dina fexe ba raw Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu jël alalam daal li koy xaaj deux moom Seydina Omar indi leen li jox yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu ñëwee mu ne ko Seydina mu ne ko Omar bàyyi sa kër mu ne ko sama alal laa xaaj benn xaaj baa ngi beneen xaaj bi mu ngi ci yow moom laa indi nii moom laa bàyyi kër ga waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy ñaanal Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu daal di ñëw ah indi alalam yépp yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko loo bàyyi kër ga mu ne Allah wa rasuluhu moom mu ne loolu fii la xewoon loolu imaam kii moo ko wax mais riwaay bu wér bi définirul kañ la fan la xewoon loolu définirul ana kañ la xewoon waaye am na keneen koo xam ne it ci way ñàkk ñi dafa ñëw saraxe tamit naafiq yi daal di koy dugg <laughs> am na ñu ne kooku moo tax aay bii wàcc mais insha yii yépp la muy abu xaysama al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa <laughs> moom it dafa ñëwoon di di def lu baax naafiq yi daal di koy rentré <laughs> muy abu xaysama al ansaari gaay <laughs> gaay ñoo ñàng ne joxewoo dara am na ñu ne turam moo doon eh, Malik ibn Qays waaw moom ne am na ñu ne moom moom par contre moom mii moo tax aaya boobu wàcc aaya bi ñu la waxoon alladina yalmizuuna almutawwi'ina fi sadaqaati walladina eh, mutawwi'ina min almu'minina fi sadaqaati walladina laa yajiduuna illaa juhdahum fa yasxaruuna minhum saxira allahu minhum wa lahum adaabun aliim Abu Xaysama yi indi ngir effort de guerre bi ngir participer ci kiiw Tabuk bi waaw indi gaa yi daal di koy rentrer waaw gaa yi daal di koy rentrer na ko waaye yow waaye Abu Xaysama mi xoolal moom it it kii day fontu kii it dafay fontu amul dara lu muy joxe amul dara lu muy joxe lu dul saaw tàndarma lu dul saa u tàndarma xam nga ne saa u tàndarma ne veut rien dire waaw nee suñu boroom wàcc li waaw kon mooy daal naafiq yi daal keroog ku ñu mën a laal laal nañ kon moom loolu la doon def naafiq yi lañ def waaw eh, moo tax <laughs> moo tax bi nga xam ne loolu lañ def xam nga ñële am na euh, euh, ñi nga xam ne ñoo ci ñëwoon mooy kon jullit ñi euh, dinañ ñëwaat ci lool mooy kon gis nga kon ni ñu taxawee ci affaire bi ah kon gaa yi ngi joxe ku nekk ngi def li nga man sauf les munaafiquun al kibaar joxewuñ waaye nag ñoom ku ñëw ñu am ci lu ñu wax ci yow waaw ku ñëw ñu am lu ñu wax ci yow li leen def Seydina Abu Aqil radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'wa am na ci ñenn mooy ñi imaam Ibn Sa'd doon wax ne dañoo ñëwoon naan yonent bi alayhi salaam juróom-ñaar yoo yële juróom-ñaar yi ñëwoon doon ko laaj lu mu lu mu mu mu mu jox leen lu ñu war mu ne leen laa ajiduma ahmilukum alay ñu dem di jooy mu ne moom imaam ibn Isxaaq fa balaghani anna ibn Yaamin ibn Amr ibn Ka'b an-Nadri laqiya Abaa Layla Abdurrahmaan ibn Ka'b wa Abdullah ibn Mughaffal wa humaa yabkiyaan fa qaala maa yubkiikumaa qaala ji'naa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam liyaxmilanaa falam najid indahu maa yaxmilunaa alayhi wa laysa indanaa maa nataqawwaa bihi alal xuruuji ma'ahu fa a'taahumaa naadixan lahu fartaxilaa fartaxilaa fartaxalaahu wa zawwadahuma shay'an min tamrin fa xaraja ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam imaam ibn Isxaaq mu ne fa balaghani jote na ma eh? yarhamukallah ah eh? mooy <coughs> sanadam bi da ngay gis ne wérul balaghan fa balaghani imaam ibn eh, Tabari na ko ci taarixam bi mu ne man jote na ma këne ibn Yamin ibn Ka'b ibn Amr ibn Ka'b ibn Umar ibn Ka'b an-Nadari laqiya Aba Layla mu ne jote na ma ne këne ibn Yamin benn yahud la boo xam ne dafa mujj tuub ci waa Banu Nadir la bokkoon laqiya Aba Layla dafa dajeek Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'b niñ gisoon bokkoon ci ñi ñoom jooy comme niñ ko waxoon sànq wa abda wa abdallah ibn mughaffal ak saydna abdallah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhuma wa huma yabkiyaan biñ génnee ci yonent bi sallallahu alayhi di jooy ñoom ñaar ñu dajeeg moom non ibn yamin dajeeg ñoom ne leen mais maa yubkiikumaa lan moo tax ngeen di ma gis leen ngeen di jooy yéen ñaar ñu expliqué ko ne ko dañoo dikkal yonent bi sallallahu alayhi ngir mu utal lu ñu lu ñu war ngir mën a participer ci xare bi waaye trouver wuñ fa moom loo xam ne moom lañuy trouver moom lañuy mën a participer te tamit walay saañ danaa maana taqawwa bi te amuñu loo xam ne mën nañ cee dëgërloo ba loolu ñu utal ko suñu bopp alal xuruji maa ah ngir mën a génn ànd ak moom ci xare bii mu jëm ci ghazwatul usra ghazwatul al al al ghazwatu tabuk amuñu luñ fa amuñu lu ñu dëgërloo ngir ànd ak moom waaw léegi nag bi ñu ko waxee lool moom ibn Yamin radiyallahu anhu mu daal di leen utal benn gëléem ah, ne leen léegi waajal leen ko ah, yépp li ci war a kii bu ko defee fartaxalaahu wa zawadahuma ba pare mu daal di leen jox provision boo xam ne shay'an min tamr lenn ci tàndarma ndax jamono yi jamono yi eh, mooy jamono neexul woon waaw fa xaraja ma rasulillah ba ñoom noonu lañu génne ànd ak aleyhi salaatu wassalaam ci ndimbal gi leen ibn yaamin def waaw ah, imaam ibn isxaaq ñii rekk a joxe wax nañ la ñële imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aleyhi mu ne summa inna rasuulallah summa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam jadda fi safarihi wa amara nnaasa bil jahaaz wa amara nnaasa bil jahaazi wal inkimaashi wa hadda ahlal ghinaa ala nnafaqati wal humlaani fi sabiilillah fa hamala rijaalun min ahlil ghinaa wahtasabuu imaam ibn Hisham imaam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi mu ne ah summa inna rasulallah mu ne ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu mooy yëgle na ko yonent bi alayhi salaatu salaam jamono gi yépp lenn lay def moom daal day yëgle mbir mi di soññu nit ñi waaw waaw laa tukallaf illa nafsak wa harridil mu'miniin waaw loolu ko suñu boroom wax de yow daal bul compter lu dul ci sa bopp rekk waaw waaye nag jullit ñi dee leen soññu ci jihaad bi loolu moo tax mu leen doon def mu ne kon summa inna rasulallah ginnaaw gi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa jadda fii safari mooy continuer am décision ferme te di waajal fii safari yi ci tukkeem bi mu nar a tukki muy xarem bi mu nar a dem li ghazwi ruumi ngir xare jeeg byzantin yi wa amara an-naas bil jahaaz wal inkimash mu daal di digal nit ñi nag ci ñu waajal wal inkimash mooy takk nag seen ndigg ba mu dëgër waaw mooy ñu daldi ciy ànd ak fulla ak lépp loo xam ne matuwaay yi mu lii yi mu laaj wa xadda ahlal ghina ala mu daldi soññ ñi nga xam ne nag ñooy way way am ñi ñi nga xam ne buur yàlla wërsëgal na leen alal mu gën a soññ yooyu ñépp la soññ ba gis nga ñoom Abu Aqil sax joxe ne waaw wa hadda ahlul ghina nafaqa mu daal leen soññ ngir ñu daal di génne participer ci lii nii luñ ci man nañ ko def wal xumlaani fi sabilillah ak tamit yépp nit ñi mooy utal leen loo xamante ni lañuy war la ci ay fas ak i géléem fi sabilillahi ngir ci yoonu yàlla ci jihaad yi ñu jëm waaw mu ne fa xamala rijaalun min ahlil ghina waxtasabu ci noonu ci la ay góor ay ñi ñuy góor yàlla Allah min ahlil ghina ci ñi nga xam ne nag ñooy waay ñi woomal ñi waaw ñu commencé di indi ay gëléem waaw di indi ay fas te loolu wa waxtasabu ñu def ko ihtisaaban li wajhillahi taala ngir buur yàlla képp waaw alal boo koy ree dooy def defal noo tollu la waxoon nañ la mbir ku nekk rek li yunfiq zu min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu allah la yukallifu allahu nafsan illa ma ataaha sa yaj'alu llahu ba'da usrin yusra loolu la wax ci suuratu talaaq non li yunfiq ngir mu dépenser tala dépenser zu sa'atin képp koo xam ne buur yàlla dalaa yaatalal sa wërsëg na nga dépenser min sa'ati ci lu yaatu lool la buur yàlla defal waaw ku nekk rek selon sa manin selon li nga la buur yàlla def nga man ko selon say capacités selon dans tes waaw li yunfiq kon du saatin ñi nga xam ne ay way ñu ñu yo yu ñu yaatal lañu min saatin ci li nga xam ne moom la ko buur yàlla yaatal ci wërsëg mu ne waa wa man qudira alayhi rizqo képp nag koo xam ne buur yàlla boo ko tënkal li nga xam ne mooy wërsëg gi ko jox mooy yaatuwul comme ñële waaw mooy mooy ku buur yàlla joxul dara moo amul buur yàlla wërsëgaluma dara moom amul déedéet déedéet loolu man loolu amul déedéet déedéet loolu moom ñépp la buur yàlla xéewale moom kay mooy li wax rek mooy jox ku ko neex allahu mooy ki nga xam ne mooy joxe te mooy ñëpp tamit wa yabsutu mooy mooy tàllalal ku ko neex mais mooy wa yàq bi du te mooy ngëbal ku ko neex mooy xompal la sa am am du yaatu waaw moom mooy def lu ko neex al qabidu al basit voilà léegi nag lum ci man bi doon ku nekk daal waman qudira alayhi rizqu koo xam dañ koo xompal ak ak am amam fal yunfiq nay dépenser mimma ataahu llah ci li ko buur yàlla jox waaw ndax laa yunfiqu llahu laa yi laa yukallifu llahu nafsan illa ma aataaha buur yàlla tegul toggul jëf benn bakkam lu dul li mu ko jox ci li mu la jox ah sa yaj'alu llahu ba'da usrin yusra bu dee nag difficulté financière yoo moo tax nga ne hé du ma def dara ma loolu nag day tax li ma jot am dara naa ko téye di ko kolkolaan suñu boroom nee na déet defal li nga man rek waaw li nga man defal sa yaj'alullahu xel séef naa def buur yàlla ba'da usrin ginnaaw mettit yi ak xat-xat yi yusran ak yombu yombu waaw te inna ma'al usri yusra léegi nag imaam ibn Isaaq nee bi mu waxee lool kon fa xamala rijaalun min ahlil ghinaa waxtasabu ay góor ci waa ñi nga xam ne ñooy boroom alal yi commencé di joxe waaw ñii naan maay joxe saa ñaata gis ay lii ci gëléem ñii naan maay joxe lii ci ay fas waaw ak tamit li muy àndal waxtasabu ñu daal koy def ngir sàkku ngërëmu borom bi subhaanahu wa taala kon ci waa ahlul ghina sûrement Seydina Abu Bakar joxe na kenn du ko jiitu waaw comme liñ la waxoon sànq ne la même bu dee càllale imaam al-Waaqidi wéruñu mais loolu moom c'est normal que noonu la deme waaw loolu moom manu la neneen waaw léegi loolu benn na gis nañ kan Seydina Abdurrahman ibn Awf indi na naafiq yi daal di koy dugg rentré waaw ŋàññ ko wan ko ne defoo dara lii nga def yépp tous dangaa bëgg rek ngistal waaw ngi ngistal kese la tax a def yaa Abdurrahman eh. léegi nag ci kaw noonu nag ci la joxekatu lislaam bi daldi jóg Allah ki nga xamante ne nii saa bu lislaam soxlaa saa bu yonent bi soxla ci wàllu alal wajadahu amaama dina ko trouver kanamam wa yabdulu muy joxe di joxe di joxe ba danga naan mais xanaa kii moom li nu mu demee ah ci la ci la ñëwee bi alayhi salaatu wasalaam di soññe di taxaw ci minbar yi moom alayhi salaatu wasalaam minbaram bu tedd bi di soññu nit ñi ci ñu joxe ngir ghazwatu Tabuk ah ci la al jóge kooku mooy kan kan mooy ki nga xam ne saabu lislaam soxlaa mu taxaw ki nga xam ne buy joxe du compter mooy amul compter amul compte ay yee peur des lendemains xamul waaw kooku mooy kan bokk ci ñi njëkk a dugg ci lislaam waaw bokk ci ñi njëkk dugg ci lislaam ñi Seydina Abu Bakr ni Siddiq njëkk a waaw dugal leen ci lislaam min as-saabiqiin al-awwaliin bal huwa min subbaaqi haa'ulaa'i as-saabiqiin al bal bokk na ci ñi dina a ci ñi bokk ci ñoon zul ghina boroomu doylu ghina nafs waaye mooy ki nga xam ne moom la buur yàlla ubbiloon ay ay ay trésor waaw barkeelal ko mu nekk nag nit koo xam ne tabee tabee tabee tabe hein fees dell ak li nga xam ne mooy kersa man huwa hada waay waay kooku mooy kan ana joxekat boobu mag boobu mooy kan hada al mi'ta joxekat bu mag bii mooy kan nga xam ne moom sël moom sël nag xam nga li ñuy ñi ñi ñu fi tudd ñi ñépp li ñu joxe yépp hein boo ko dajalee yóbbuwul ba foofa hein yóbbuwul ba foofa mooy bu yóbboo ba foofa it mooy lu baree des te yonent bi alei satu salaam dafa soxla nit ñu bari parce que romains yi lañ jëm te waxoon naa la fan yee ne la ghazwatu Mu'ta rien waa Balx hein waa Bali waa Bali waa Ghassan waa Ghassan waa Juzam waa Laxm ñooñu kese bi ñu bi ñu bi ñu dajalee li ñu dajale cent mille lañu Hiraql indi cent mille ñu nekk deux cent mille julli ñi nekk ay milliers kon yonent bi aleyhi salaatu xam na bu baax que ne Rome Rome mi mu na a xareel mais romains yi eh, romains yi dañuy bari te seen arab yi ne foofu yépp gi gis nga bi ñuy gis lan moo waral xare bi am nañu ne eh, arab yi nekk foofu ñoom ñoo bind ñoo bind Hiraql César ñoo bind César ne ko é eh, yaa César yaa azim ar-Rum son altesse son auguste l'empereur c'est ñu ngi lay wax ne gis nga am na ku feeñ fële ca Arabia ka doon woote yonent du xam nga ko dégg moom alku na nag mooy ay mbiram fii mu ne daanaka sécheresse bi mooy rey na leen ku leen doggali rek seen alal yépp wadd na léegi nag bu dee yow soxla nga ngir profitool fii ngir nga dem faagaagal leen mu jeex kon yonent bi aleyhi salaatu salaam xam na ne fañ jëm dañuy bari moo tax li ñuy joxe yépp li ñuy baax baax baax boo ko séddalee ci biir armée bi presque day des lu bari waaye nag li ci des nga xam ne mooy l'écrasante majorité hein loolu nag la kii nii ñëw moom loolu lépp moo ko préparé moo tax ci boppam dañ naan ko moom mooy ki nga xamante ne ni mooy ki waajal jaysh al usra waaw armée Tabuk bi moom dong seul seul moo gàddu lépp moo financé lépp waaw xam nga ne loolu kooku xam nga ne kooku lim yoroon bari na ab armée nga financé armée bi yëpp li waxuma mooy taxawal bu ma nee nga financé yëpp tekkiwul ñu naan way c'est lui qui par jour liñ war a am déedéet mooy bu doon tay dañ naan avion yi ñuy yor avion de guerre yi char de combat yi missile yi lépp moom moo ko ne moo mooy li ci ëpp gis nañ ne am na ñeneen ñu def am na ñeneen ñu def mais li ci ëpp lépp moom moo moom moo ko jënd man huwa hada Zun Nurayni huwa Zun Nurayni mooy Zun Nurayni boroom ñaari leer yi Zul Hijratayni boroom ñaari hijra yi ah nga xam ne fu yonent bi alayhi salaatu man kan Usmaan ibn Utaa Seydina Usmaan radiyallahu anhu wa ardaahu ibn Affaan al-Umawi al-Qurashi al-Umawi Seydina Usmaan Allah léegi nag mooy lañ doon dige bu yàgg ñu ngi ciy door agsi huwa mujahhizu jaysh al-usra jaysh Tabuk ah mooy ki nga xam ne moo waajal armée yonent bi aleyhi salaam ngir mu dem xare ji ak romain yi te xam nga effort de guerre bu toll nii c'était la première fois jullit ñi déployé cib xare yonent bi aleyhi salaam ci ab xare effort de guerre bu toll nii avant masula am te du amaat après ndax mooy dernier xareem allahu akbar léegi nag ki nga xam ne moo waajal arme bi yépp dans l'écrasante dans sa dans l'écrasante majorité même bu dee ku ne def nga waaye loolu boo boolee jullit ñi liñ doon def noonu mais Seydina Ousmane dafa ñëw daal li mu joxe daanaka daa tax yeneen yi dootoo ko gis kon nag insha allah nag ci jotaay bii di ñëw lañuy gis man huwa sayyiduna Uthman ibn Affan xalifatu rasulillah thalithu xulafaa ar-rashidin troisième xalifu yonent bi aleyhi salatu wassalaam waaw mujahhizu jaysh al-usra jaysh usra Allah moom nag lañuy gis insha allah ak nan la nan la financer loolu ak lan la yonent mi aleyhi salaatu salaam keroog lan la wax ci moom sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu taala anhu wa ardaa kon ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu gis man huwa sayyiduna Uthman ibn Affan ak naka la la la dépensé lii lépp ak nan la ko defe ak lan la ko ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dik te loolu am na loolu lépp allah wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in